léegi mu daal di dugg ci beneen xadiis ah muy xadiis numéro sept cent quinze mune waan salim ibni abdillahi bni umara radi allahu taala aanhum ann abdallahi bni umara radi allahu anhuma kaane yaqulu lirrajuli ida araada safara udnu minni hatta uwaddi'aka kama kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuwaddi'una fayaquul astawdi'u allaha diinaka wa amaanataka wa xawaatiima amalik rawaahu tirmidiyu rahimahu llahu ta'aala wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullah mu daal di ciy teg xadis bi di xadisu Seydina Abdallah ibn Umar mi nga xam ne xadis bële moom moo ko jëloon ci baayam moom moo ko jëloon ci baayam di Seydina Umar ibn al-Khattab ne Seydina Umar de moo mooy moo ko waxoon moo ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam damaa ñaan ndigal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir de moom rajo léegi ca Saalim ma ko jëlawoon ci moom di baay di doom ji ibn Abdillah ci moom la ko jëlawoon mu ne wa an Salim mu ngi jële ci Salim ibn Abdillah ibn Umar di doomi Abdallah ibn Umar radiyallahu anhum anna kene baayam di Abdallah ibn Umar di doomi Umar de radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci ñoom te gërëm leen kaana nekkoon na yaqulu lir rajul loolu wax nit ki ila safara bu bëggoon entreprendre dem ci benn tukki nit bu bëggoon tukki ñëw ci moom gis ko danaan ko udnu minni danaan ko ñëwal jege ma waaw xatta ba nga xam ne man abdallah ibn umar uwaddi'aka ma daal di tàggatoog yow waaw ma dénk la tàggatoog yow kamaa kem ni nga xam ne kaana nekkoon na rasulullahi yonente bi alayhi salaatu salaam yuwaddi'una doon tàggatoog ñun buñ doon voyage waaw kaay ma def la comme na yonente bi alayhi salaatu salaam doon def xanaa du moyal asari topp ko te jeexu yonente bi jeexital yonente bi alayhi salaatu salaam baatinan wa zaahiran wallahi huwa ibn umar radiyallahu anhu fa yaqulu léegi nag bu waaj ñëwee jege ko nee na yonent way saa saam kaay ma def la comme ni ñu doon wax fa yaqulu lii da doon wax da doon wax moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam astawdi'ullah maa ngi dénk yàlla di sàkku yàlla mu gardeel ma wattul la yow mii di voyage te di ma tàggu man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam diinaka maa ngi ñaan yàlla mu sàmmal la sa diine bu ko dara fénk ci at ci yoon wi ak fa nga jëm ba ni ngay ñëwaate dara ak boo ñëwaate yépp wa amaanataka ak li nga xamante ne mooy kóllëre yi nga xam ne moo gàllu saw loos yàlla gàll la maa ngi koy dénk yàlla mu aaral la ko euh, euh, wattul la ko ba dara du ci fenk benn rëq rëq du ci am waaye it sa gannaaw ñi ngay bàyyi sa gannaaw euh, sa njaboot ak yooyu maa ngi dénk yàlla mu daal leen wattu waaw waxawaati ma amalik waaw waaye ah mooy sa mujjanteelu jëf daa ngi koy dénk yàlla yàlla na borom bi jeexale ci lu baax waaw yàlla ko borom bi jeexale ci loo xam ne lu muy gërëm la sa mujjanteelu jëf mu ne rawaawu xadiis bii de soloo na ko kan mu ne at-Tirmidhi al imaam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala bi mu ko solowee imaamu at mu ne ah xadiisun yi xadiis la xasanun bu baax saxiixun bu wér allahu akbar léegi laaj bu njëkk ginnaaw bi ñu ko gisee noonu mooy xadiis bi est-ce que al imaam at-Tirmidhi kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo woon na ko na ko noonu al imaamu Abu Dawud ak al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu. Hmm? an ibnu maaja mooy waa kutubu waa kutubu sunanul arbaa ñoom ñëpp ko solo imam abu daawuda imaamu tirmidi imaamu ibnu maaja ah, non imam bi ñoom ñëpp parce que imaamu nasaa'i solowu ko voilà <laughs> illa nasaa'i voilà kon mu ngi noon imaamu nasaa'i solowu ko imam ahmad solo na ko al imaamu nee na kon fii dane rawahu tirmidi imaamu tirmidi mu ne hadithun hasanun sahih al imaamu tirmidi rahimahullahu ta'ala indi na xadiis bii nii ci e, ñaari mbir waaw nañ jël bii nga xam ne moo biniroog bii rek nga xam ne moom la ko indi mooy ci abwaabu daawaati waaw abwaabu daawaati waaw abwaabu daawaat fii la ko indi après beneen kii bi e, moom la imaam bi indi bu ko indee dinañ ko gis tamit ah mu ne abwaabu daawaati an rasuulillah sallallahu baabul maa yaqulu ida waddaa insana voilà ana lan la nit ki wax ida waddaa insanan buy tàggatoo ak nit oh, wahu alimamu abou isa waaw rahimahullah mu ne haddathana ismail ibn moussa alfazari mu ne ki ñettale moo ismail ibn moussa alfazari abou mouhammad ñi ne abou ishaq eh, alfazari alkoufi rahimahullahu taala qala mu ne haddathana said said ibn khusaym mu nekk ñu nettali mooy Sa'id ibn Khuthaym di Sa'id ibn Khuthaym ibn Rushd Abu Ma'mar al-Hilali al-Kufi rahimahullahu ta'ala al-Hilali al-Kufi rahmatullahi alayhi an Hanzala moo ko jëlee ci Hanzala di Hanzala ibn Abi Sufyan al-Aswad ibn Abdirrahman ibn Safwan ibn Umayya al-Qurashi mbokk Safwan la Safwan mooy maamam quoi Safwan ibn Umayya voilà mooy maamu Hanzala mi rahimahullahu taala wa radiyallahu taala an Safwan kon an Salimin Safwan moomu Hanzala bokk maanaam moom moom moo ko jële di Hanzala ibn Abi Sufyan moo ko jële ci Salim di Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Abu Umar ñin Abu Abdillah ñin Abu Ubaydillah al-Madani al-Adawi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala anna ibn Umar kene doomi Umar ji de mooy Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza radiyallahu ta'ala anhuma abu abdirrahman almadani sahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam kana yaqulu lirrajuli idha arada safara udnu minni waddi'uka waddi'uka waddi'uka udnu minni waddi'uka kama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuwaddi'una fa yaqulu astawdi'u allaha dinaka wa ma'nataka wa khawatima 'amalika hada xaditun xasanun saxixun garibun min hada alwajhi min xaditi salimi bini abdillah ñii lépp la ci wax nga ne hada lii xaditun xadit xasanun bu baax saxixun bu wér garibun bu tumuranke min hada alwajhi ci wàll wi min xaditi ta bokk ci xadit salim bi salim ibni abdillah muy salim ibni abdillah ibni umar radiyallahu anhu nga xam ne moom lañu gis kon affaire baa ngi nii kon yonent bi def salawatullahi wa salaamuhu alayhi lii la doon def waaw nii la doon ñaanale ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñoo doon ñëw doon ko euh, euh, tàggu muy tàggatoog ñoom muy ñaan bu am solo boo xam ne ñaanu sunna la boo xam ne nañ ko jàpp kuy ñëw di tàggatook yow nga ne ko astawdi'ullaha diinak wa amaanatak wa xawaatiima amalik am na ci yeneen i façon nuñ koy wax yoo xam ne dañ ko gis ci beneen xadiis ñu ci teg ah maa ngi lay dénk maa ngi sopp maa ngi sàkku ci borom bi tabaraka wa taala di sàkku ci moom mu daal di lay wattu wattul la li nga xam ne mooy capitalu doomu aadama bi mooy sa diine waaw nit ki moom maadaama mu ngi ànd ak diineem ñàkkul dara mais bés bu ñàkkee diineem bu amoon àddina yépp mooy ñàkk na ko waaw kon nag diine mooy lépp waaw diine te borom bi tànnal na leen al islaama diina wa raditu lakum al islaama diina waaw da fexe sa diine l'islam googee moom laay ñaan yàlla mu wattul la ko boo demee tribunal nga jëm yaa ngi nii sama doom wala yow sama frère wala yow sama mbokk yow sama xarit di tàggu di demee Italia wala Faransa wala Belgique wala Allemagne waaw wala fa nga xamante ne mooy Autriche wala Canada wala Chine maa ngi lay ñaan di sàkku borom bi mu daal di lay préserver wattul la sa diine ba boo demee sa diine ah, bu ko tentation yéen fay gis bu ko la ngay gis ak ña ngay dajeel yal na bu ñu borom bi def sa diine nga ñàkk ko waaw kon maa ngi dénk yàlla sa diine wa amaanataka maa ngi koy ñaanit mu daal di lay wottul garder la préserver la kon mu daal di lay sàmmal li nga xam ne mooy ah sa amaana waaw gi yàlla amoon ak yow mooy nga jaamu ko te doo ko bokkaale kenn loolu bul dem bu bu bu mukk waaye dénkaane yi nga xam ne nit ñi dañoo placé confiance ci yow maa ngi ñaan yàlla mu man la ko dignité giñ la xam bul dem àddina jay la tóor àddina bëgg am alal nga jaay liggéey loo xam ne daganul di jaay ay drogue ak yooyu ngir gaaw mën a yónnee ngir yónnee say paanaan ñu dem am titre ajaratoo ak ay laaj waaw déedéet maa ngi ñaan yàlla nag mu sàmmal la loolee waaw Allahu akbar waaye maa ngi wax ñaan Yàlla mu daal di sàmmal sa njaboot di nga bàyyi sa ginnaaw amaanatek waaw ndax ñooñu borom bee ndénkaane la la borom bi teg sa loxo waaw nga bàyyi leen sa ginnaaw yal na leen borom bi daal di wattu sa gannaaw Allahu akbar mu ngi noonu lépp lu la yàlla dénk ci nga war koo taxaw ci sariya bii amaana la yal na la borom bi daal dimbali ci loolu ba ni nga xamante ni nii ah. amaana la inna aradna al amanata ala samawati wal arda wal ardi ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan borom bi ko lëre gi da koo gaaraloon asamaan yeeg suuf yeeg montagne yeeg yépp ñu bañ mu diis ci ñoom ne lool duñu ko matal ah nit nag daal di koy yenu kon nag astawdi'u wa wa amaanatak maa ngi ñaan yàlla mu gardel la loolee nga xam ne engagement ba nga jëloon ak sa borom tabaraka wa taala yooyu yëpp da dugg mu ne wa xawaatiima amalik ak li mujj ci say jëf waaw ndax bu dee ne say jëf waaw ndax innamal a'maalu bil xawaatiim jëf yi daal dëgg dëgg dëgg lay compter mooy la nga mujjee waaw waaw Seynab no bala ñu génn fenn ah, ah, ah, Abdallah ibn Umar baayam lan la woon Umar ibn al-Khattab kaana min mushriki Quraysh ci mushriki Quraysh la bokkoon waaw ci ñi nga xam ne ñooy bokkaale yàlla te bokkoon ci waa Quraysh wallah ci ñoom la bokkoon waaw waaye fan la mujje deuxième personnage ci lislaam ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu waaw innamal a'malu bil xawaatim mbir yi daal ci jeexital ba fa ne moo tax ma lay dénk nag man rasulullah sa mujjanteelu jëf yal na ko borom bi wattu ba booy faatu nga faatu comme li mu wax wala tamutunna illa wa antum muslimun ngay wommatu ngir moom am ngërëmam allahu akbar allahu akbar mooy xusnul xaatima allahu akbar kon nag mu ngi noonu <laughs> ah. allahu waaw mu ngi noonu xam nga nit man naa tukki nam meloon laata muy tukki mu soppi ko ñoo xam ne kenn mënuloon woon a defloo yenn yu yées yi naan sàngara jamais bokkul woon ci répertoire mais bi mu ñëwee am muraqabatul ashrar di dajeeg ñu yées ñi ak fa muy ña muy bu bon yu bon yëpp mu tàmbali koo def waaw yow bi muy tàggu nag laata muy dem baax na nga dénk ko lii yonent bi sallallahu ah doon dénkaane ngir borom bi dimbali ko may ko tawfiix ba ni nga xam ne ak njub ak leer ak mbaax bu ci teggee ko tarfatal ni ak na muy dëkkaaleel ëllëg ñami kotuwaay ëllëg ca fa mu jëm ak ñamuy dajeel ak la mu fa soxla bu dee daa dem ngir liggéey am teraanga loolu bu mu tax yal na ko borom bi sàmmal sa diine bul def lu xaram parce que da bëgg a am déedéet bu boobaa ah sa amaana gi yàlla amoon ak yow de kóllëre googu mataloo kon nag mu ngi noonu dañ ciy jàng leneen ginnaaw lii kon lëkkaale ma bunt bi fii mooy ñaanal xam nga nent hadith bi ñu génn moo Seydina ibn Umar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom moo doon umra yonent bay saa saam ne ko la tansana ya ukhayya min du'aik bu ñu fàtte ay sañu mbokk ci say ñaan mooy sàkku ñaan ci ki ngay tàggatoog moom bu demee na la ñaanal ndax day dem bërëbu yiw waaw kuy dem Makka wax ko lii zaadahallaahu sharafa aj ji nga xam ne période aj ji mu ngi dugg si eh, mais dul hijja dans quelques jours mu dugg waaw ñu ngi fin wu dul qa'da mille quatre cent quarante cinq voilà mercredi cinq juin deux mille deux waaw nga xam ne léegi rek li nga xamante ne mooy aj gi eh, daal di weeru weeru dul hijja daal di teru daal di dugg euh, dans quelques jours da ça dépend nag ci nit ñi ak euh, instant bi instant bii ñu ngi la vingt sept zul xij zul qaada dañuy wax zul qaada di wax cent quarante cinq am na ñoo xam ne c'est le vingt huit ci ñoom ah zul qaada mille quatre cent quarante cinq euh, ñenn ñi suba amaana suba la yem bu ko defee ginnaaw suba mooy nekk zul xijja dugg mu nekk ay yaamul lahil muharram non zul hijja yu tedd yooyu nga xamante ne nii ah, jëf ci ma ay ayyamin la yonent way saa saa waxoon amul yenn bés yoo xam ne jëf ci yiw moo gën lu dul eh, yii nii nga xamante ne nii jëf yàlla yi jaamu yàlla yi yëpp da cee mën a daje waaw nit ki mën na cee saraxe mu taxaw place su zakat nit ki mën na cee woor ah waaye jox ci eh, eh, woor ci moo tax ñu bokk ci ngëneel yi ak yi nga xam ne lañ sopp mooy nit ki di ci woor fan yii nga xam ne moom lañuy dugg bu dee ñuy commencé ginnaaw suba ak ñi nga xam ne wala daa ah trois daa trois jours loolu bés yooyu bés yu sopp nga woor ko rawatina nag bis ba nga xam ne mooy neuvième jour bi di yawmu wuqufi arafa bésub taxawaayu arafaat ke ngënee li ci yonent bari saa saa wax rëy na waaye eh, nit ki da ciy man bi eh, nekk koo xamante ne day aj mooy aj waaw nga xam ne ci bés yi fukki fan yi ci la ñuy aj mooy aj da ciy dajaloo nit ki ñu farat ñu ñu sunnaal ci yonent bay saa saam ñi ciy woor mooy koor waaye nga ciy joxe di saraxe waaye it koo xam ne sa zakat ci la tollool ngay joxe yooyu yépp nga xam ne mooy ponk yi eh, eh, al islam ginnaaw sahaaba tay mi iqaamu salaa ñi ciy taxawal julli lu bari ñi ko taxawal day am waaw wa itaa'i zakat mooy di joxe sawmi ramadan boobu ramadan la yox waaye yaa ngi woor fii wa hajjil bayt ñu nekk lépp dajaloo fi amul beneen yeneeni fan en dehors lii lu dajale yooyu kon ndax xéewalam yi rëy na waaw kon nag fal nartanim nañu nañu profité te bañ a nekk ñoo xamante ne ayyaamullah muy nafaxaatu rabbil alamin ay ëppam yoo xam ne moom lay moom lañ moom la ñuy gaaral ngir ñu daal di koy nangu bu muy romb noonu comme si dara xewul quoi waaw yal nañu borom bi musal ci façon yi mel noonu kon ñu gis ne fii euh, euh, ci hadith bii nii Euh, euh, di gis wa kuy dem ci bërëbu yiw waaw di dem foo xamante ne nii ah nit ku sell la fa nekk waaw mu fay dem ngir ziyaare yi ko ah nga ne ko boo demee bu ñu fàtte de wala boo dëkk boo xam ne dëkk barke la nit yi fa dem nga naan ko nga ne ko bu ma fàtte ci ñaan waaw waaye fii xadiis bii nii nag moom lan la mooy eh, mooy ki nga xam ne wa talabu wa ilahu di ko ñaanal ak tamit wa wasiyatihi boobu la waaw baabu wadaa'i saahibi wasiyatihi inda firaaqi waaw di ko dénk mooy fii yonent bi saa salaam mooy dénk ki nga xam ne mooy taalibeem bi eh, eh, koy Ibnu Umar nee na loolu la ñu yonent bi saa salaam doon defal waaw ku kenn ci ñun doon dem war a tukki wala ñu nekk mbooloo wala kenn bu ñëwee danaan ko maa ngi lay lii laa lay wax waaw gis ci tamit eh, mooy astawdi'u allaha diinaka wa amaanataka wa xawaatiima amalik waaw naa ngi sàkku borom bi mu daal di lay wattul sa diine wattul la sa ndénkaane yi wattul la sa gannaaw waaye yi la yàlla gàll sa engagement yeeg yi nga xam ne dañoo placer confiance ci yow waaw rawatina koo xam dañuy dem di tukki ndax mission lañ ko jox mu war a dem réaliser ko ah yal na la ci borom bi watt ba tax ñu yónni la waaw la tax ñu yebal la bourse lañ la jox bourse d'études waaw muy alalu réew mi ñu jox la ngir nga dem. waaw bokk ci ëllëg ñi nga xam ne ñooy nekk la crème de la de la de la de du Sénégal wala de la du Mali ngir nga mën leen ah boobu nag dañoo am confiance yow jox la boo demee na nga nekk un bon représentant waaw bu fa dem lépp lu yàq der ñu naan regardez ces Sénégalais <laughs> waaw xoolal rek loolu ñaaw na quand waaw <laughs> yooyu nag yi ko gën a rëy lépp mooy ci wàllu diine waaw jullit boo xam ne yow nga dem foo xam ne daa bari yéefér ñoom ko bari nga dem di fa yàq di def loo xam ne day tax derul islam bi yàqu kon astawdi'ullaha diinak maa ngi ñaan yàlla mu daal di lay sàmmal sa diineeg sa kóllëre yi nga xam ne moom lañ la gàll waay waay boo demee bu fa tas yaakaar te bu fa def loo xam ne day wuteeg li nga xam ne mooy li gërëm loo sa borom ak sa mujjanteelu jëpp bu dee na borom bi daa jël ne foofu la lay jële yàlla na nekk loo xamante ne nii moo lay garder sàmm la ba ni nga xam ne boo lay jëlit nga nekk koo xam ne muslimun ngan wa huwa radin ank mu daal di lay gërëm kon nag mu ngi noonu waaye dañ ci jàng ne mooy di roy yonent bay saa ci lépp comme ñoom Ibn kon moom radiyallahu anhu ni mu def ñu itam lu tax ñu def ko kenn di ñëw di la kii nga ne ko waaw kaay <laughs> waaw kaana anna Ibn Umar <laughs> kaana yaqulu lir rajuli ida arada safara bu bëggee kenn ko tukki ñëw danaan ko kaay udnu minni ñu ne tam waaw kay nañuy roy affaire yi waaw bu ñu kenn kiy wëtee danga naan ko udd ni jege si jege si waaw hatta uwaddi'ak ba ni nga xamante ni ci laa lay eh, eh, unnu minni hatta uwaddi'ak kama ah hatta uwaddi'aka kama kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuwaddi'una waaw yuwaddi'una ñaari jege si jege si ñëwal ma daal di lay eh, dénk tàqta dénk la Ah, eh, tàggatoo yow comme ni nga xam ne rasulullah noon la doon tàggatoo tàggatoo bu dañ naan nañ doon tàggatoo ak yi voilà parce que du ñun directement la doon tàggatoo ak ñun waaw même ñu dee pour ñun bi ya mooy jàngaleen ko man rasulullah ndax jàngaleen pour ñun ñëpp la ba ilaa yawmi diin jàngaleen lii ci man te di ko doxe mais dañ naan bu boobaa il faut être fidèle dans les propos voilà comme ni nga xam ne mooy la yonent way sa sam doon tàggatoo ak saxaaba yi léegi nag tàgg yow nga wa amanataka wa xawatima amalik allah gis nga ni mu simple amul protocole bu bari waaw téye loxo waaji ñaan di gudd dix minutes quinze minutes trente minutes ba waaji toqi bëggatu ci dara boo liggéey sax dalay moytu buy buy tukki dootu la bëggatee jaa daa yi waaye saay sama train bi non wala vol bi kii la non non i pas diw pas diw bés bu ma demee di ko tàngal non sa waay ñaanam gi sa waay loolu it ñàkk dégg diine kese la <laughs> ah, na min fiqhi rajul waaw bopp ko def ci eh, ma inna mooy gédd di gàddak gàddak gàtt gàttu ki ki nga xamante ne mooy xutbaay imam bi eh, ak gudd ko kiiwam màndarga la ci fiqh diineem kii nag moom eh, waajooju tamit bu dee ñaan yi moom noonu la koy defee loolu day wane ne sa waay déggu diine voilà loolu taxawoon nañ ci hadis boobu waaw <laughs> ah, ma dégg waay ah, loo bëgg ma ah loolu loolu la tamit yenn yi euh, vraiment euh, faut pas <laughs> faut pas di sonal nit ci yoo xamante ne nii day wane ne daal yow daal ma innatun day nekk loo xam ne daal mm, min <laughs> laa fiqha laka quoi <laughs> mandarta la muy wane déggoo diine kon nag wallahu taala alam egal imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala waaw mu daal di ciy teg xadis numéro sept cent seize mu ne waan abdillahi bni yazid alxatmiyi alsahabiyi radi allahu anhu annahu qaal kaana annabiyu sala allahu alayhi wasallama ida araada an yuwaddica aljaysa qaal astawdicu allaha diinakum wa amaanatakum wa xawaatiima acmaalikum xadiisun saxiixun rawaahu abu daawuud rahimahullahu ta'aala wa xayruhu bi isnaadin saxiix kon mu indi teg ci xadis bii di xadis numéro 717 mu ne wa an Abdillah ibn Yaziid mu ne mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Abdallah di doomi ku ñuy wax Yaziid al-Xatmi waaw al-Xatmi ah. Eh, moom saxaaba la woon mais ci saxaaba yi nga xamante ne nii yu ndawe yi yu ndawe yi moom ci la bokkoon eh, moo tax eh, eh, saxaabiyun saxiir la waaw <laughs> saxaabi la boo xam ne ci tut tànk yi moo tax al imaam alaana muy leeral lool ne al saxaabiya waaw wan ne saxaaba la woon de waaw saxaaba la woona ah, voilà <laughs> ñi ñii naan moom am na gis yonent bay saa saa mais dégg na waaw dégg di boppam da kon nag mu ngi noonu ne waaw ah. <coughs> léegi kon euh, moom mi parce que euh, euh, al imaamu kii li koy wane al asram mu ne moom dégg naa al imaam Ahmad ñu ne Abu Abdillah ne ko Abdallah ibn Yazid soxba saxiixa moo am na mu ne non soxba saxiixa mu ne ama saxiixa fala thumma qaala shay'un mu ñu soxba saxiya mu ne fala <laughs> looloo la imaamu Nawawi di di di tranché ne as-sahaabiyya sahaaba la al-Asram ne Abu Abdillah mooy Ahmad ibn Hanbal rahimahullah nee na lañ waaw Abdullah ibn Yazid non al-Khatmi soxba saxiixa mooy ak saxaabam wér na imaam Ahmad ne amma saxiixa fala te ndax gi mu ne am na xam ne Abu Bakr ibn Ayyash mu koy nettali an Abi Husayn an Abi Burda an Abdillah ibn Yazid qaala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa wa ma ara dhalika bi shay mu ne Ahmad man foogu ma loolu noonu dara voilà mooy moo al Imaam an-Nawawi di tranché ne kay waaw al Imaam Ibn Hibbaan loolu nag ñuy jële ci Ibn Ahmad Ahmad Ibn Hanbal loolu de toute façon dëggul parce que moom shahida bay'ata ridwan moom mii mu fekkee li nga xam ne mooy bay'atu ridwan bi yonent bay salam di jaayanteeg euh, saxaaba yi ci ci garab ga euh, loolu na léegi nan la ñuy mën a laajte naan ndax ak ak nekk saxaabaam wér na ñu naan noon dëgëru <laughs> al imam az-Zahabi ci al-Kashif mu ne shahida al-Hudaybiya kii fekk na Hudaybiya <laughs> waaw mooy bay'atu ridwan waaw ci as-siyar siyaru a'lamin nubala mu ne ahadu man bay'a bay'at ar-ridwan kii bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoo jaayante ci jaayante ngërëm nga waaw kon te boobu nee la am shahida al-Hudaybiyya wa lahu sab'a ashara sana waaw dix-sept ans wa kana min nubala as-sahaba waaw te ash-Sha'bi kana ash-Sha'bi katiba kana ash-Sha'bi katiba al imaam ash-Sha'bi euh, euh, moom moo doon script moo doon euh, secrétaire am waaw mu ne wa shahida abuhu Yazid Uhuda wa maata qabla al-fath ta baayam moom di Yazid moom fekk na xare Uhud mais mu ngi génn àddina laata ñuy ubbi Makka Allahu akbar kon kii nii daa nekk moo tax imaamul Haafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne sahaabiyun saghiir saxaaba la boo xam ne bu ndawee la woon waaw waaw moo tax mu ne tahzibu taqrib tahzib imaam al-Haafiz ibn Hajar parce que imaam al-Mizzi sëriñu imaam al-Haafiz ibn Kathir xam ne ci ilmu rijaal yi lim ci liggéey rahimahullah da doon wax bu wax ba pare naan in sahhat riwaayatu bu dee ne bu dee ne ak na al imaam euh, euh, kii ne Eh, al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah moom mu ne eh, mu ne we wa riwaayatuhu an an-nabi sallallahu fi sahih al-Bukhari waaw mu ne te imaamul Mizzi mooy eh, moom riwaayam yoo xam ne mu ngi moo ko jële moom Abdallah ibn Yazid connect way sa mu ngi sahih imaamul Bukhari mu ne imaamul Mizzi nag màndargaalu ko si lu ñëwul loolu xam naa sax wan da cee da juum da cee juum waaw <coughs> voilà da cey juum da koo fàtte demut daal di koy fàtte mais euh, mu ngi noonu kon euh, euh, ku fekke Hudaybiya moom <laughs> mu ngi noonu amoon dix-sept ans <laughs> loolu masha Allah kon moo tax al imam loolu nag ñuy soloo naan ñenn ñu naan du saxaaba loolu tax imam an-Nawawi rahimahullah di leeral ne as-saxaabi yama ne mooy saxaaba bi i saxaaba la attention <laughs> <laughs> waaw waaw waaw da am ñeneen ñoo xam ne koom Ibrahim na Hamza Abu Ishaq al-Madani moom da doon wax lay salawu soxna waaw léegi mais loolu dëgërul wax nañ la li wane ne euh, leer na quoi kon loolu laysa laysa bi bi dëgër quoi kon mu ne waan abdillah ibn yazid alxatmi alsahabi voilà sahaba bi radiyallahu anhu qaala kaana nabi mu ne kaana nekkoon na nabi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama araada bu namoon bëggoon an yuwaddi al daal di tàggatoog armée bi alhamdulillah benn sariya benn armée boo xam ne yonente bay sasan da ko mettre sur taxawal ko ngir nit ki yónni leen ci loo xam dañuy dem daal di ci yoonu yàlla lan la doon def moom rasulullah <laughs> danaan qaala danaan astawdi'ullaha diinakum maa ngi sàkku yàlla mu daal di leen wattul seen diine wa amaanatakum seeni kóllëreek seeni ndénkaane ak seen gannaaw wa xawaatiima a'maalikum ak seen mujjanteelu mbir yi seen jëf yi mu ne xadiisun lii xadiis la saxiixun bu wér rawaahu solo na ko Abu Daawud muy al imaam Abu Daawud as-Sijistaani wa ghayruhu ak kudul moom bi isnaadin saxiix ci sanad boo xamante ne nii nag bu wér la ah léegi xadiis bii nii kon noonu la ko waxee léegi al imaam est ce que ñoom moom kefee ko solo waaw wa ghayruhu bi ku muy nekk ah al imaam al-Munziri nee na wa axrajahu an-Nasaa'i mu ne imaam an-Nasaa'i solo na ko mais amaana. c'est sûr que ci al-kubra la parce que bu dee bi ñu yor ni gisuma ko ci voilà bu dee sunan bu ndaw bi ñu yor moom gisuma ko ci kanta bu dee euh, moom soloo na ko kon xam naa ci al-kubra lay nekk kon al imam al hafiz al imam al ki abu dawud rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci kitaabul jihaadi baabun fi du'aa'i a al-wadaa' mu ne haddathana al-hasan ibn ali la ilaha illa allah al-hulwani ki gën nañ ko gis de kii moom dañ koo gëj a gis moom al-Hasan ibn Abu Ali ñin Abu Muhammad al-Hulwani ar-Rayhani ah, xam ne al bu ñu ne rek moom nii la ila kii ba ñu ko gëjee gis ah, est-ce que ëppul at al-Hasan <laughs> ah, day dégg imam Muslim day jële ci moom rahmatullah <laughs> alayhi moom euh, ci imaam Abu Dawud moom mii la ko jëlee qaala mu ne haddathana Yahya ibn Ishaq as-Saylahiini mu jëlee ko ci Yahya ibn Ishaq euh, di as-Saylahiini euh, mu ne haddathana Yahya ibn Ishaq as-Saylahiini di Yahya ibn Ishaq Abu Zakariya ñi ne Abu Bakr al-Bajali al-Baghdadi ñi ne saa. li xiini ñii ne as-sayla xuuni ñii ne as-sayla xiini waaw ñoo lépp ay yoxla ci moom qaala mu ne haddathana Hammad ibn Salama mu nekk ñu ne tama Hammad ibn Salama di Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri rahimahullah Abu Salama rahmatullahi alayhi an Abi Ja'far al-Khatmi moo ko jële ci Abu Ja'far moom nag looloo doon dàkkantalam waaye Umayr la tuddoon ibn Yazid ibn Umayr ibn Habib rahimahullahu taala al-Xatmiyu al-Madaniyu al-Basriyu al-Basriyu al-mu'addinu al-Ansaari ci waa Ansaar la ñoom Abdallah ibn Yazid ci waa Ansaar la bokk an Muhammad ibn Ka'b moom moo ko jëlee Abu Ja'far mi tamit ci ñoom la bokk mu an Muhammad ibn Ka'b moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ka'b ibn Sulaym rahimahullah Abu Hamza ñu ne Abu Abdillah euh, al-Quradiyu al-Madani nga xam ne moom nii ci waa Banu Qurayza ci ñooñu la cosaanoo waaw ndax baayam Euh, moom mii dañu ne euh, xam nga euh, bon ñii ne Abu Hamza la ñii ne Abu Abdillah moom kii kii yi la bokkoon mooy allié waa Aws mooy tribu waa xaw mag boobu ndax Aws ak Xasraj waa Xasraj ak waa Aws ñoo composé woon arab yi nekkoon Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam bi fa yonent bay saa saa nekk ñoo ñooy laalam kii nag seen allié la woon waaw moom mii euh, euh, baayam nag daa nekkoon koo xamante ne mooy feneen jàppoon sab yu euh, Bani Qurayza xare boobee nga xam ne ca la yoon yonent way sa sa waru ndop ndomba après Ahzab bañ trahiré doon ànd ak waa Quraysh waxoon nañ ko fooxate ko fi ñu àndoon ak kàccoor bu mag bu Huyayy ibn Akhtab mi leen dugaloon ñëwoon ci Ka'b ibn Asad seen kilifa ñoom waa Banu Qurayza ba ne ko Abu Sufyaan ñëw nag waa Ghatafaan ak ñépp ngir ñu déjjati Muhammad fii sallallahu alayhi wasallam léegi nag yow damaa bëgg nga nga nga ànd ci nga jàpp ci mu ne ko mukk mu ñëw ba pour ci gàttal euh, tra nax ko bam bam ba bam bam fecci la doxoon ak seen digganteeg ñoom muy pacte de non agression ak tamit bu kenn jógee fële diggante yonent bay saa saam ak yahudi bu kenn jógee ca biti di leen xeex dañ koy jàppale ñoom yonent bay saa saam sàkkuloon ci ñoom ñu jàppale leen na ñëw leen gas ci xandax ñëw leen ñu gas lii ngi nga xam ne mooy armée dina non waaye ba mu déggee ne ñoom ah fekki nañ de kóllëre gi de ànd nañook ñii ñëw di xarek yow yonent bay saa saam yonent bay saa saam yónni Seydina Sa'd ibn Ubaada ak Seydina Sa'd ibn Mu'aaz ñu ànd ak ñoom Abdallah ibn Rawaaha ak ay kilifa yu mag ci waa Ansaar ngir ñu dem leerlu bañ demee gis ne Xattab ibn Asad di kilifaay waa Banu Qurayza naan leen waaye da ngeen am dara xanaa bañ leen wëree ba ngeen di waajal dee ngeen ñëw naan ay ah voilà ay ay ay ahd benn ahd amul amul benn pacte suñu digganteeg yéen ah ah Seydina Sa'd ibn Mu'adh ni nga xam ne mooy sangu waa Aws ah, doon xuloo ak ñoom. neen yaa yéen samay alliés yéen a waxoon lii yéen a ah yéen waa ñu ne ko waaye toppal fële mu nekk fay xulóog ñoom Seydina Sa'd ibn Ubaada di sang ne ko ne kii Sa'd ko bàyyil voilà ñooñu nag biñ ñëwee neqama ga nga xam ne mbugal bu tar ga borom bi daal di woon àtte ci ñoom la ko ci làmmiñu Seydina Sa'd ibn euh, Ubaada Sa'd ibn Mu'aaz mi nga xam ne keroog biñ leen demee Qurayza daal di leen wër ndomba fekk moom gaañoon nañ ko ci xare euh, ñu indi ko mu àtte la mu xam ne àtte euh, ci ñoom mbugal mu tar moom yonent bay saa saabu waat new àtte na ci ñoom li nga xam ne mooy àtte bi yàlla li nga xamante ne nii mooy azza wa kon Euh, ñooñu nag ñu jàppoon euh, kii nii euh, moom baayam ci ñooñu ñu jàppoon ci yahuud yooyee yu waa Banu Qurayza moom moo doon baayam li Muhammad ibn Ka'b ibn Sulaym waaw moom nag ndaa <coughs> ñu nekk mit ku baax voilà Abu Hamza koon fa nga xam ne mooy Kuufa al-Quradi moo tax al-Quradi al-Madani kon moom Muhammad ibn Ka'b an Abdillah al-Khatmi moo ko jële ci Abdallah ibn Yazid ibn Zayd ibn Husayn ibn Amr euh, Husayn voilà ibn Amr ibn al-Harith ibn Khatma Abdallah ibn Jusham ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari al-Kufi gis nga on ci waa Aws al-Kufi rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yastawdi'a al-jaysh qala astawdi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum voilà nii la ko al-imam Abu Dawud daal di indee kon xadis bii nii moom da ngay gis ne moom xadis bi ñu génne bu Mawlaana Ibnu Umar bi daanaka benn lañ moo tax al imaam Abu Daawud bu imaam Ibnu Umar bi la njëkk indi daa def ci sunan Abi Daawud baabun fi du'aa inda al wadaa mu indi xadis Seydina Ibnu Umar bi boobu da ne qaala li Ibnu Umar Qazaa eh, muy Qazaa eh, Ibnu Yahya al-Basri eh, Abu Ghaadiya rahimahullah mu ne Ibnu Umar da ne ma. qaala halumma uwaddi'uka kamaa uwaddi'ani rasulullah sallallahu alayhi wasallam astawdi'u allah diinaka wa amaanataka wa xawaatiima amalik mëndee ko noonu moom halumma ñëwal waaw bële da doon wax udnu minni udnu udnu jegesil minni ci man hatta ko mooy riwaay bi nga xam ne moom lañ gis léegi bi mu paree ci xadis boobu ci la teg xadis bii di xadis sayyidina abdallah alxatmi ibn yazid alxatmi radiyallahu taala anhu mu ne ne yonentu way sa saam non seulement ñun buñ doon tukki waaye armée yi yi mu doon yónni sax bu ñu doon ñëw lii la lañ doon wax bu ñu doon waaja dem muy tàggatoo ak ñoom waaw te bu ngeen demee foofee mooy yal na borom bi daal di leen euh, maa ngi dénk borom bi mu wottul leen seen diine waaw diine gi tax ngeen di génn di dem di xare ji ci yoonu yàlla yal na bu leen tentation loo xam ne moo leen di fëkk ci diine jooju waa ji sàkku yàlla mu daal di leen koy wottul seen diine wa amaanatakum waaye seen kóllëre yi bi ci raw mooy bi ngeen am ak seen borom ak bi ngeen am ak nit ñi waaye ak bi ngeen bàyyi seen gannaaw di seen njaboot yal na leen borom bi daal di wutu ci seen njaboot yi sàmmal leen ko xawaat waxawaatiima amaalikum ak seen mujjanteelu jëf yi bu ko defee mu may leen shahada bu dee ne soit rek eh, mu may leen shahada boo xam ne bu muy nangu la ngeen nekk mi mina shuhada waaw wala mu delloo si leen kon nag mu ngi noonu noonu kon la doon nga gis ne dinu mi ndeke dénkaane bi du pour rek kuy dem ci voyage boo xam ne voyage euh, kii kese la ah du voyage bu neex kese <laughs> waaye mooy daa nekk voyage boo xam ne voyage boo xam da ngay dem ngir xare ndax foofu moom da ngay coraate ñu lay cor soit gaay faatu wala gaay faat la waaw yow yaay faat wala ñu faat la waaw léegi booy dem foofu sax xattaa ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ doon dem li muy dénkaane kenn ci ñun li muy noomar wax bu doon dem noonu la doon dénkaane armée yi kon lii lépp nañ ko jàgg takk ko nga xamante ne nii mooy ni sunnaa yonent way sasam nii la doon dénkaane bu nit ñi doon dem al imaam al haafiz an